du samedi au dimanche au vendredi lépp yàlla da cee bind dara alors que loolu daa wuuteeg li alquran wax ah, loo bëgg wax noonu ma ne la déglu alquran est-ce que waxuñu ñaar ak ñett aaya rek la jël ah ci suuratul A'raaf par par exemple aaya cinquante quatre ba'da a'uuzu billaahi minash shaytaanir rajiim inna rabbakum allahu alladi xalaqa alsamawati wal arda fi sittati ayaamin thumma stawaa ala al arsh aywa seen boroom mooy ki nga xamante ne moo bind asamaan yeeg suuf ci juróom benni fan ginnaaw gi mu yemoo caara sam waaw suuratu yunus alayhi salaatu wassalaam inna rabbakum allahu alladi xalaqa alsamawati wal arda fi sittati ayaamin thumma stawaa ala al arsh yudabbiru al amr comme baaye biñ jël seen boroom ba mooy ki nga xam ne mooy ki bind asamaan yi juróom-ñaar ak suufu juróom-ñaar ci juróom benni fan ginnaaw gi mu yemoo ci arasam waaw waaw ci suuratu Huud wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana arshuhu 'ala al-ma moom la imaam al-Qurtubi doon junju léegi borom bi moo bind asamaan ak suuf ci juróom benn fan te arasam ci kaw ndox la ne woon waaw suuratul Furqaan alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ma baynahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsh arrahman arrahmanu fas'al bihi xabira voilà ki nga xamante ne moo bind juróom-ñaari asamaan yeeg suuf ak li nekk seen diggante ci juróom benni fan lii ah, suratu qaaf ah walaqad xalaqna alsamawati wal arda wa ma baynahuma fi sittati ayaamin wa ma massana min waaw borom bi ne dëgg-dëgg ñoo bind asamaan yi ak suuf ak li nekk seen diggante ci juróom benn fanta benn coono jàll ñuy laal comme ni nga xam ne noonu la ko yahuudi di waxe naan daa sonn borom bi daa bind après mu sonn noppale ko <laughs> waaw moo tax seen bis boobu muy bésum noppalu day ñuy kàcc waaw moo tax borom bi na wamaa massana min lughub bu jeexal walladi xalaqa alsamawati wal arda fi sittati ayaamin al arsh ya'lamu maa yaliju fi l ardi wa maa yaxruju minha banim jeexe ay yëpp lan lay wane kene borom bi ak alquran ak a yéeni ay xadiis yoo xamante ne day wane pàjjal man di wane ne borom bi bi asamaan ak suuf ak li nekk seen diggante lépp ci juróom benni fan la hadis bii ñëw ne boo jàppee fenn mooy lan la juróom ñaari fan la te loolu dafa wuteeg li nga xamante ni mooy alquran mutawaatir la hadis bi yëpp xabaru axaad la mooy ay benn nit ak ñaara ko ndi loolu feerul poids ci kanamu loo xam ne alquran la ak yeneen hadis yoo xam ne mutawaatir lañ quoi li wane ne borom bi ci juróom benn fan la bind asamaan ak suuf léegi ah. lii da ci moo tax boroom xam-xam yi ba ñu gisee lii nag ñun daan ko ci xadiis bi seetaat xadiis bi moo tax imaam al-Hasan Ibn Kathir ci tafsiram bi mu ne wa hadha al-hadith min gharaib sahih Muslim wa qad takallama alayhi Ali ibn al-Madini wal Bukhari wa ghayru wahidin min al-huffaz rahmatullah alayhim wa ja'aluhu min kalami Ka'b al-ahbar wa annama wa anna aba hurayrata radiyallahu anhu innama sami'ahu min kalami Ka'b Ka'b al-ahbar wa innama ishtabaha ala ba'd ar-ruwaat fa ja'aluhu marfu'an imaam al-Hafiz Kathir Imaadud-Din mu ne xadis bi bokk na ci xadis yi nga xam ne moom la ñuy wax garaa'ibu muslim mooy yi nga xam ne dafa tumuranke te nekk sa imam muslim bi mooy dañ la bëgg wax bu boobaa mooy am na illa waaw loolu muy xam-xam bu sew imaamu Tirmidhi saxiixam bi ca feeba lal yi yooyu la ciy wax mu nekk loo xam ne lu sew la loo xam ne aljahabiza boroom xam-xamu xam-xamu xadiis yu mag yi ñoo ko man nga ne ma imaam muslim bokkul ci ñoom man a sii mais ay sëriñam ay sëriñi sëriñam ñoom imaamul Buxaari ñoom imaam Ali ibn al-Madini ñoom imaam Ahmad ibn Hanbal waaw ñoom imaam Shu'ba ibn al amirul mu'minin ñoom ci ñu mujj ñi ñoom al imaam bon bon jamono al imaam ad-Daraqutni xeet yooyu ñoom te imaam Muslim ci ñoom la mais ana kan ci mbindeefu yàlla yi la kenn du rëcc la dara du rëcc waaw képp ku bind lenn lu mu mën di bind ba am na loo xamante ne nii am na lu ñu mën a seetaat ci lim bind waaw. wegaate nag moo fi nekk waaw saab sëriñ la wala boo weg naa ko weg goo xam ne daanaka manumaa gis erreur waaye moo ko gisee ah waaye daal bu ñu waxalee yàlla képp ku ñuy wax bu bindee ba fi xoolal am mbindam waaw bu la yàlla mayee les moyens les capacités ci wàllu xam-xam di nga xam ne am na foo xam ne moom fii njuumte la kenn ci génnul nag kenn mane kenn ki génnul kenn waaw képp ku yàlla tax a jóg nga ñëw borom bi may la ci wàllu xam-xam benn niveau boo xamante ni yow téere yi mën nga cee dugg wala yenn saraa yi ak yenn mutuun yi nga xam ne moom la ay boroom xam-xam yu mag ay nit yàlla bind da ngay gis yoo xam ne da xam ne lii moom dëgërul lii mu sukkandikoo teg ci lii moom mooy xadiis yoon noo xam ne mawdu la dañ koo créé am yoo xam ne nooy les faits ñooy wane ni lii nii manu la nekk. loolu nag wàññiwu ko dara parce que nit la ba bani aadama xata yoneen saa salam nee doomu aadama yëpp alayhi salatu wasalaam suñu am ñooy def erreur ñoom may ñooy def erreur waaw bu kenn jàpp ne euh, ay maasumun doy dit ñoom yonent yelewoon alayhimu salaatu wasalaam te jeex na ñi ñu fi wax yëpp kenn du ci yonent ak lu mu baax baax kon nag mooy loolu da koy gaaral par force par force loolu la borom bi njatt ci jaam yi njatt jaam yi ci loolu alhamdulillah moo na imaam muslim bii te néew la ci saxiix bi yu mel nii imaam alxam na kathir mu ne lii nag bokk na ci yooyu nga xam ne day am problème xadiis la boo xam ne ci biti nii boo xoolee da ngay jàppale wér na mais am na problème waaw mu ne te xadiis bi waqad takallama alayhi ali ibn al madini <laughs> liñ doon a sànq sëriñ bi gën a mag bu imaamul buxaari nga xam ne imaamul Buxaari rahimahullahu taala da doon wax ne moom lu wàcce boppam devant kenn ci kanamu kenn lu dul sëriñ bi ak sëriñam yi niñ toll ñi ñu ak ñi ñu doon mu ne man du ma wàcce ci sama bopp sama bopp ci kanamu kenn ku dul ci kanamu sëriñ bi ñu dem nettali ko mu ne bàyyi leen wax jooju Muhammad ibn Ismaïl al Buxaari rahimahullah masula gis moom ku mel ni moom allahu akbar mooy sëriñ yi mu am yépp ñi mu mës a bët ñépp moom ci boppam ku mel ni moom moom Muhammad ibn Ismaïl al-Bukhari masula gis ku mel ni boppam ya en euh, moo tax ñun surtout en tant wolof bu ñu agsee ci ma ci taxaw tuuti waaw Bukhari yi nee na wala bon Bukhari yi de moo ko solo waaye loolu do xadiis bu waaw mel ni daal mais saway bi imagine nga kan la naan kii masula gis ku mel ni boppam ku mel ni moom ah xam nga loolu mooy lan taalibe imaam Ahmad la woon xam nga kan borom ngir mi al imaam imaamu ahlu sunnati wal jamaa sëriñam la woon comme niñ ko fi yàggee tudd te xam nañ ko ku topp kii xam ko waaw ñoom imaam <laughs> moom mii Ali ibn madini Amr ibn Ali al-Fallaas ah sëriñ su mag su kii yi Yahya ibn Ma'in ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ci wàllu cell te ah imaamul mu ne imaamul Buxaari masula gis ko mel ni moom mais Qutayba ba mu wax nag mais Qutayba sax li mu wax moo gën a garaaw parce que Qutayba ibn Sa'id xam nga ñoom ñépp ay sëriñam lañ daal di def euh, euh, euh, seede bu rëy rëy rëy rëy ci imaamul Buxaari te ñoom ñépp ay sëriñam lañ Qutayba ibn Sa'id moom li mu wax moo gën a téye moo gën a téye kawe waaw même bu dee ne lii kii wax kawe na parce que bon man nga ne bon Ali ibn al-Madini li mu wax dëgg la bon Imam Ahmad waaw c'est vrai que ya waaw waaw waaw Imam Ahmad moom yii saa mu ne hein mu ne kooku imaamul Buxaari yi te bokk na ci ñu gis mu ne moom a gis ku mel ni boppam loolu moom garaaw na li ñu ne la waaw xam nga loolu nit ñi des fois boobu même boobu dinañuy mais ñu ngi xalaat ñu gën a kawe quoi waaw naan bon peut-être te bon gën a mooy gën a jiitu ci ay at laa la bëgg wax attention ah voilà tuni <laughs> Qutayba da ne man jaxasoo nag boroom xam-xam te Qutayba boo xamee mooy Qutayba taalibe imaam Maalik la woon xam na imaamu Shaafi'i ay bokku taalibe lañu woon mooy ponkal yi ngay tudd ñoom Sufyaan ibn euh, as ñépp xam na leen mu ne man man de jaxasoo nag boroom xam-xam yi nitu yàlla yi ñi didd àddina <coughs> ak ñi nga xamante ni vraiment mooy ñin ñu sell ñi mais man ba ma juddoo ba léegi man ko tay rahmatullahi alayhi masumaa gis sama ñaari bët yi masuñu gis ku mel ni Muhammad ibn Ismaïl al-Bukhari <laughs> te mbokku taalibe Abdallah ibn Qanab bi imaamu Malik doon wax biñ ko nee mu ngi ñëw mu ne ah mu ngi ñëw ba muy jege ñu ne ko agsi na mu ne jóg leen qumu bina ila xayri ahli al-ard nañu jóg gàttandu ki gën kuy dox ci kaw suuf jamono ji muy al-Qanabi al-Qanabi boobu bokku taalibe Qutayba lool Qutayba xam na ko <laughs> Qutayba ibn Sa'id xam na ko mais nee na sawaay dama ne man man masumaa gis ku mel ni moom waaw ma ne jaalastul fuqahaa wa zuhaada wal ubbaada famaa ra'aytu mundu aqaltu misla muhammad ibn ismaa'il <laughs> ma ne man maa ne jaa ban way yow way Qutayba maa ko wax sama wax ni poto laa wax bu doon waxu tey <laughs> man de gis nga gaa yi xam-xamu xadiis sëriñ ya ca ne ak même ñi nga xam ne dañ leen a xame ci wàllu seen wàllu xalaat bu rëy comme xanafiya yi nga xam ne dañu amoon xadiis de bu gaa yi foog ne xanafiya buñ ko waxee rek mooy lee non waaye waaye boroom fépp yu mag yi fuqahaul muhaddisuna yi man ja man man jataayoo nag ñoom ak dëddu àddina yi jaamukatu yàlla yi mag yi waaye man ba ma ba ma ba ma ba léegi man Qutayba masumaa gis ku mel ni Muhammad ibn allahu akbar <laughs> waaw allahu akbar kon kooku kon kooku <laughs> moom <laughs> bu sëriñam bee ne bon moom masula gis ku mel ni moom wallahi masula gis ku mel ni moom huwa al mooy al imaam amirul mu'miniin sangu wëy ngëm yàlla yëngi waaw borom bi tànnul ay ñu dul dara dénk leen li gën a dëgër téere bi gën a dëgër ci waxu yonent bay saa saam ñamu ko ràng ñooñ duñu n'importe qui ñi xamul dara rek ñoo jàpp ne ñooñ duñ dara ku tëb jóge fee amoo dara naan walla di leen dal di leen kii waaye nag les baves d'un la branche combe bi nekk ci air yi di naaw waaw tiflit yi nga xamante ne nii mooy jóge ci mbott mi nga xam ne mu nga ca biir fosse bu nëbb dex gi nga xamante ne dafa putréfié wu ñu fay sànni saleté yépp mu nekk ca biir di ngoog ngoog ngoog ngoog di tëb kii tiflit yi ak kii yi di génn ci gémmiñ ci loolu jotewul picc ma nga xamante ne mu nga weex tàll nekk ci biir asamaan ya di di di naaw ca niir ya kooku mooy Muhammad ibn Ismaïl al-Bukhari ñi nga dégg radiyallahu anhu ñuy wax ci moom yu ñaaw yëpp mooy mbott yooyu ay mbott lañu rek yu nekk ci ndox mi di ngëx ngëx ngëx yi ngëx waaw ñoo ciy salte ay njugub lañu waaw waaw yow yaa ngi tëdd ci moomu nekk ca kaw asamaan weex tàll nga ne moom ngay mbéywal quoi yow yow yow njugub bi yow suuf sibri bi waaw da xamul ne lépp lu mbéywal ci ci kawam lay lay lay lay këpp wala yahiqul makru sayyi illa bi ahlihi Allah kon mooy Ali ibn al mu ne imaam al imaam wax na ci xadis bi ne xadis bii am na problème Ali ibn al rahmatullah alayhi wal Bukhari taalibiin bi imaamul mohammom biñ doon wax saan wa ghayru wahid radiyallahu anhuma ak kudul ñoom ñaar ci xuffaazu hadis yu mag yi ñu def ne non hadis bii nii en fait hadis bi Abu Hurayra jëlewu ko ci yonent bi alayhi salaam am nga mu ko jële Kaabul Ahbaar mooy waajoo nga xam ne jamono yonent saa saam bu xadaram la fekk na jamono yonent saa saam mais jotu koo gis sëy ci jamonoy Seydina Omar Seydina Omar la kii Seydina Omar da ko doon da doon waxtaan ak moom lu bari saxaaba yu bari doo ñoom Seydina Ibnu Abbaas ñoom Seydina Abu Hurayra ak ñeneen ak ñeneen voilà xadis bi ñu doon abi xadisu àjjuma bi doon façon Abu Hurayra daa demoon tuur waxtaan fa Kaabul axbaar ak yooyu ba yenn yi mu ko doon corriger mais yu bari da ko doon dégg ci moom ñu ne lii nii ci fóore woobu la daa bari woon nag lu mu takkoon ci téere yahuud yi yu moo taxoon ñu ko doon woowee Kaab al axbaar waaw ñu ne lii nii Abu Hurayra en fait radiyallahu anhu ci moom la ko jële ma ne ah, léegi nan la ah, Seydina Abu Hurayra ne yeneen saa saam daa jàpp sama loxo axada rasulullah saa saam bi yadi wax lii ngeen ne loolu dako déw non du moom ñu ne la non du abu Seydina Abu Hurayra moo jaawale xadis bi en fait xadis bii nii que yeneen saa saam dafa téye loxoom loolu am na xadis bu koy wax mais ki jaawale mbir yi kenn ci ruwaat yi moo jaawale jël xadis dugal ko ci beneen xadis jaawale xabeer yi Seydina Abu Hurayra dëgg la nettali na lii jële ko ci Kaabul Axbaar waaye waxul na ci yonent bi saa saam la ko jële léegi euh, kon loolu la imaam al alxaafis ibn Hajar euh, ibn Kathir mu ne kama xarara daalika al Bayhaqi al leeral na bu baax lii waaw génne ko wane ne erreur am na ci hadis bii te hadis bi mooy du Seydina Abu Hurayra jëlewu ko ci yonent bay saa saam Kaabul moo ko wax ci moom la ko Seydina Abu Hurayra jële waaw waaw waaw après ndax li gën a kii mooy lii waaw parce que imaam al-Hafiz Hajar euh, Ibn Kathir rahimahullah dane hadith bi li mu wax mooy comme liñ la ko waxee léegi rek fii isti'aab al-ayyaam as-sab'a wallahu ta'ala qad qaala fi sittati ayyaam mu ne hadith bi <laughs> dane juróom-ñaari fan la yàlla bind la bind bind la bind mbir yi alors que al-Qur'an ne juróom benn fan ah mu ne lii wata ñoom euh, lu xaat yi ñu wax boroom xam-xam yu mag yi ne bi dafa am problème te découvrir nañ à vrai dire lii kambul axbaar la jóge waaw moo tax mu ne imaamul Buxaari de soloon na xadis bii sax moom soloon na mais ci xam ba pare bi ko soloon mu ne rawaa ba'du rawaahu ba'duhum an Abi Hurayra mu ne am na ñenn ñoo xam ne dañ koy soloon an xadiis Seydina Abu Hurayra lañ ko jële ah man al Buxaari an kaabul ahbar jëli ko mu jëli ko ci kaabul ahbar wa huwa al asah mu ne lii moo gën a dëgër mooy càllale bi en fait dafa am boo xam ne comme nii la ne ci yonent bi alai saa salaam la ko jële am yu ne non ci kaabul ahbar imaamul Buxaari yi rahimahullah ne yoolu nag mooy li mooy li wér waaw waaw waaw kon mbir mi nag ci kan la problème bi nag boroom xam-xam yi di xool ci kan la kan moo war a indi moo mën a juum ci mbir mi ñu ne la mooy Ayyub ibn Xaalid moom la boroom xam-xam yu bari na ci moom la waaw moo na imaamul Buxaari imaam alxaam na xajar ne moom fii lii naa xadiisam am na ak woyof gu ci ne waaw am na ak woyof goo xamante ne ni gu ci ne guy wane ne di xadiis bii noo waaw mu ngi noonee ah, imaam al Bayhaqi rahmatullah alayhi daal dinay leeral loolee kene euh, li nga xamante ne nii lii moo am waaw mu ne qaala Ali ibn al-Madini mu ne imaam Ali wa maa uraa Ismaa'il ibn Umayya axada haadaa illaa min Ibraahiim ibn Abi Yahyaa mu ne gisuma xadiis bi Ismaa'il ibn Umayya di surtout al Ashdaq comme niñ la ko waxee léegi gisuñu mu jële ko lu dul illa an min min eh, axada hada illa min Ibrahim ibn Abi Yahya mu jële ko ci Ibrahim ibn Abi Yahya mu ne imam al-Bayhaqi ne waqad taaba'u ala dhalika Musa ibn Ubayda ar-Rabadi mu ne daal na ko ciy topp Musa ibn Ubayda ar-Rabadi dëkkoon Rabada an Ayyub ibn Khalid mu jële ko ci Ayyub ibn Khalid kan la topp mooy Ismaïl ibn Umayya mu ne waaye illaa anna Muusa ibn Ubayda da'if kanta Muusa ibn Ubayda mii ñu la mujjee wax moom wérul de waaw mu ne wa ruwiya an Bikr ibn Sharwad mu ne jëlee nañ ko ci Bikr ibn Sharwad an Ibrahim ibn Abi Yahya an Safwan ibn Sulayman Ayyub ibn Khalid wa isnaaduhu da'if mu ne tam beneen càllale jaar na ko ah mu jaar ci Ibrahim ibn Abi Yahya mu jëlee Safwan ibn Sulaym moom mu jëlee ko ci Ayyub ibn Khalid mu ne lool wérul voilà kon mbir mi lenn la problème bi yëpp lenn la mooy kii la waaw mooy ab ayyubum na xaalid waaw ayyubum na xaalid loolu la ko waaw al imaam al azdi ne ayyubum na xaalid laysa xadiisu bi daat de na ayyubum na xaalid xadiisam loola de mooy dëgërut la la bëgg a wax takallama fii ahlul ilmi bil xadiis boroom xam-xamu xadiis wax nañ ci mooma ah mu ne wa kaana Yahya ibn Sa'id wa nadha'iruhu la yaktubuna haditha mu ne Yahya ibn Sa'id moom nga xam ne moom itam ci terre bii la woon mooy sëriñ ñoom imam Ahmad bu mag bi ñoom Ali ibn al-Madini ñi mooy mooy sax seen sëriñ ci wàllu xam ilal yi nekk problème yi nekk ci biir càllale waaw moo tax ñu doon ne ko ci moom taalibee mi ñoom imam Ahmad ñoom imam Ali ibn al-Madini imaamul Bukhari yi ñëw taawuloo lépp ci ñoom waaw moom mu ne moom ak ñi mel ni moom doonuñu woon bind xadiisu sëriñ bi waaw kon li feeñ mooy njuumte gi ci kan la jóge ah mooy li ima sayna Abu Hurayra daal di jële ci yonent euh, kaabul axbaar moom loolu la jaawale daal di ko yëkkati na yonent ci yonent baay saa la ko jële waaw loolu wallahu taala alam noonu xadiis bi laysa bi wér ci kaddu gii nii ñu ko gise nii demewul noonu moo yonent saa saam su la wax lii lii waxu kambul ahbaar la lu waxu yonent bi alayhi salaatu salaam yonent salaatu salaam xaaju la wax ne mbind mi ñetti juróom-ñaari fan la lii kambul ahbaar a ko wax te moom ay waxam ci euh, téere banu israil yi te loolu même bu dee sax ci ñoom la ko jële lool soit moom moo juum parce que téere banu israil yi sax malgré seen ñàkk dëgër muy tawraat beeg yooyu ñoom dëppoo nañ ki ne bindum asamaan beeg yooyu six jours la waaw kon problème bi mooy lii nii mu nettali sûrement am na fu mu ko gis wala moom mu mais moom du waxu yonent bi alayhi salaam waaw lii nag lu jar xam la ci wàllu xam-xamu xadiis voilà ñi nga xam ne nag xamuñ yi zanaadiqa yeeg yooyu naan voilà xoolal xadiis mooy wan ne xadiis yi dañuy font dañuy dañuy font ko waa xoolal rek voilà ñoom te te alquran ne siis kii ne set nangam te xamuñ ne boroom xam-xam yi da leen a gën a xam ne xadiis yi am na problème même bu dee sa imaam muslim la d'accord nañ ne lii dafa am problème xadiis la boo xamante ne laysa bi zaak waaw mais loolu bi. teewu koo nekk saxiix waaw ñi nga xam ne ñooy boroom xam-xamu domaine bi ak ar-raasixuuna fi hada al-ilm nga xam ne boroom bi moo leen deñe sóob leen ci xam-xam bi ci daal ci euh, ñoom yu mel nii buñ ko gisee dinañu ko xam moo tax jazaahumullahu an al islaami xayral jazaa waaw wa qabbaha quluubal ak wujuha Uh, alxaaqidiin min az-zanaadiqati ñi nga xamante ne mooy uh, yàq leen tax a jóg di chercher yu mel nii mel ne alxuraan da leen a mas a soxal alxuraan soxalu leen ñoom alxuraan six jours yooyu muy wax sax gëmuñu ko waaw yooyu yëpp gëmuñu ko mais dañ koy utiliser rek ngir. dal ci xadiis yonent bay saa saa waaye loolu de dinañ ko dinañ jéem nag parce que yàqkat foo jaar mu jéem waaye buñ ñëwee dinañ fekk mborode boo xamante ne moo gën a rëy boo xam ne moom la boroom jahabidatul ulama waajal bu fu ñu laal ñu leen ko rimb ci seen bopp ñu daal di wëlbatiku waaw ñu daal di nekk ñoo xamante ne dañuy dellu xaasi ina ah, nekk ñoo xam ne dañuy torox wal iyaazu billah kon walillahi alhamdu wal minna kon xadiis baa ngoog eh, walillahi alhamdu wal min na léegi kon ci kaw nii lañuy ñuy jeexal waa di ndokkeel ñëpp nag waa ci bésub korite bi ah waaw <laughs> ah, bay moom wax naa la korite doo ko gis ci det bi <laughs> bañ di lekk saa kanam xam naa ma koy <laughs> ma koy gene ah, waaw jii di premier shawwal vendredi 20 mars 2026 taqabbalallahu minna as-siyam wal ah. def li nga xam ne loolu la wax ne li sa'imi farhatan comme gisoon fii Euh, ne euh, ki aji woor gi euh, day am ñaari mbégte goo xam ne moom la ko boroom bi di defal bi ci njëkk mu ne farxatun bu njëkk bi mooy bi nga xamante ne moom lay dog mooy inda fitri waaw ida aftara fariha bi fitri bu dogee daal bi <coughs> bëj ci dogam loolu mooy bés bu nekk buy dog waaye rawatina bi clôture nag bisu koor yëpp jeex ñu war ci kori nag bés boobu waaye wa idaa cay bu dajeek laqiya rabbahu fariha bi sawmi ci kooram ngam doon def bàyyi lekk bàyyi naan bàyyi plaisir am li ajli kan rabbil alamin ay bu ko boree innama yuwaffa sabiruna ajrahum bi ghayri hisaab allahu akbar mooy borom bi tabaaraka mooy matal ñi nga xamante ne mooy eh, aji woorkat mooy saabiruna ñooñu lay woo foofu woom lay wax foofu waaw ñoom innama yuwaffa sabiruuna ajrahum bi ghayri hisaab ñoom dinañ leen matalal seenu pay waaw ci xam ne amul benn saytu bu ci nekk borom bi di tibb rek leen jox waaw sabban waaw di leen sottal rek waaw kon nag yàlla nañu borom bi dugal foofee